bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wa sala allahu wasallama ala seyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sante yàlla jullit seydina muhammad sala allahu aleyhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen baalu àq di leen balaaq fas yéene àndaat ak yéen tey jii di fukkeelu fan ak ñaar ci weeru tedd wii ci jataay yu am solo yi nga xam ne mu assasatul wafa'i bi xuquqil iman moo koy ànd ak yéen ci diir weeru kor gi ñu fas yéene ànd ak tey suñu mbokk sëriñ Issa Gueye mu fas yéene ñu baaxe tey jii tomb ba am solo muy al wirdu fil fikri suufi yi mooy wird ci tasawuf loolu nag nekk loo xamante ne lu am solo la lu mu ñu fas yéene baaxee tey jii incha allah bala ñu koy jox kàddu gi rek xam naa ne dañuy tënk aslëf lu gàtt rek ci ay yëngutoom comme niñ ko baaxoo defee ak ñi nga xamante ne ñoo ko fi jiitu woon xam naa ne waxtu wi xaw naa xat tuuti ba tax loolu dañ koy gàttal rek. fi ñu baaxoo jaarale doomi soxna yi rek foofu lañu ko jaarale mooy jàngal ko téere suñu borom bi subhaanahu wa taala muy alquranul karim ginnaaw bi mu jàngee alquran karim ci Tuubaa tamit ba noppi la jàng téere yi diine yi mu tàmbulee njàng moomu ci sëriñ Aafiye Busa Muxtaar mooy ki nga xamante ne jàngal na ko lenn ci téere yi diine yi ginnaaw bi tamit mu dugg ci daara ju mag yi nga xamante ni moom la sëriñ Motoda Mbakke sos muy institut al azhar ba foofee la amee al shahada al ibtidaiya wal i'dadiya muy certificat ak brevet foofu ci institut al azhar la ko amee ginaaw bi dafi bàyyi ko dem fële ci réew Maroc euh, lépp rek ngir yàq yàq yàqli wàllu xam-xamam ba waxtu wi ñuy wax ak yéen mi ngi ci benn institut institut supérieur islamique bi nekk ci Mauritanie foofa la nekk di fa jàng incha allah dañ ji wala déwén mooy nekk at mi nga xamante ne ci lay jeexal am njàngam foofu incha allah kon ci gàttal rek. kon li ñu def rek moom mooy dañuy jox kaddu gi Serigne Issa Gueye ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la ñu fës yéenee baaxee tey jii incha allah yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala xayri alxalqi ajmain nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man ittabaah wa man ittabaahum bi aadaan bi ixsaanin ila yawm iddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp ci weeru màgg wu tedd wi ñu nekk muy shahr ramadanul mubarak di jëkke sunub nuyoo ak sunub ziyaara itam ci kilifa dëkk bi muy Serigne Cheikh Khady ak mbooleem njabootu Cheikh Ibrahim yi fi nekk yépp di ci tegit suñ bokk yu baax yi nga xam ne ñooy taxawee taxawaay yu am solo yii ci weeru mag wi ñu ciy feeñali ci njëlbeen suñu mbégte jamono ju nekk ngir xam ne kat euh, ku ne war naa xam ne bokk yi taxaw taxawaay bii taxawe nañ loo xam ne taxawaayu fardu kifaaya lay doon doon loo xam ne it ku ne xam na ne niñ ci taxawe bu fekkonte ne ñépp ñu ngi jéem a def lu mel nii am nañ yaakaar lool ci ne lu bari lees di jàmbat dana deñ wala dana wàññiku bu baax a baax kon ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gën a encourager itam buñ ko sañee di ñaan suñu borom mu dëgëral leen bu baax te jàppale leen ci ñoom itam bu baax a baax euh, xam naa ci tàmbali bu ma mënee def ab dabaatal tuuti rek ndax thème bi niñ ko tërale mooy al wird fi fikri suufi al maxuud min allahi namuzajan wird ci tasawuf mooy lan ak indi lenn ci lu ci aju buñ noppee it dikk ci benn ci xeeti awraad yi nga xam ne dikk na ci biir alfikr suufi muy werd wiñ gën a xame almaxuud min allah muy werd wi nga xam ne Cheikhul Xadim radiyallahu anhu moo ko jagoo moo ko moom ngir njëkkanteeg waxtu yi xam nañ ne lenn lu mën a doon lu ne ci xam-xam buñ koy waxtaanee fokk du mën a ñàkk ñu tàmbali ci xamle ko mooy lan kon werd du mën a ñàkk ñu xam mooy lan mooy lan ci loolu buñ ko bëggee xam dañuy diglu lenn ci kilifa yi tasawuf yi nga xam ne am nañ xam-xam ak man-man bu leen may ñu mën a wax loolu mooy lan te bokk na ci ñooñu kilifa gu mag gu baax goo xam ne jàpp naa ne ñun ñëpp wala ñu ëpp ñu nit dégg nañu turam ba tàyyi muy al Cheikh Sidi al Kunti di koo xam ne ku baax ki dana koy faral di tudd ci ay mbindam di dellu ci moom danañ ci indi ay waxam danañ ci indi itam waxi sunu sëriñ bii di Cheikh al Xadim radiyallahu anhu kon dañuy wax ne baatub al wird fu mu war a jóge fan la war a jóge Cheikh Sidi Muxtaar Kunti mooy wax mu ne benn dafa jóge xaj na ci benn ci ñaari baat yi te mooy benn dafa jóge ci baatub alwurud wala mu jóge ci baatub alwird bi nga xam ne moom it beneen maanaa la yor lu tax ñu jàpp na xaj na dafa jóge ci baatub alwurud mooy ngir ne alwurud xam nañ ne mooy firi roob lay firi wut am ndox li tax ñu jàpp na xaj na mën naa am jóge ci baat boobu mooy ngir ne nit yàlla yi kat seen awraat yi yor di ko jëfandikoo ci lañuy jaare bay mën yegg ci péyub suñ borom ba di ca root lañuy root ci ay leer ak i barke ak yu demee noonu seen wird yuñ yoroon saxoo ko seen giirub dund walla boog ñu ne xaj na dafa jóge ci baatub alwird bi firi maxallu saq yi bi firi barab bu ñuy wute am ndox barab bu ñuy màndaloo di fa wut am ndox ngir ne ni nga xamee ne bàyyima yi ak rab yi fuñ tollu dañuy dikk ci barab yi ndox di am ngir di fa màndaloo si noonu la nit yàlla yi itam di taqoog seen werd yooyu ñu yor ci seenu dund ca lañu jaar ba yegg ci daraja yi ñu leen di màndal ci sopp yàlla di leen màndal ci mbooleem xeeti leer yi nga xam ne suñu boroom dana leen koy tëbb bañ ci yegg ci wàccuwaay boo xam ne danañ ci amee ay xam-xam ak i mbóot yoo xam ne ñu dul ñoom duñ ko am kon loolu lenn la ci nu ñuy mën a jaar ngir xam baatu wird Cheikh Sidi Muxtaar Kunti mi ngi wax loolu ci téeréem bi ñu wax al kawkabul waqaat fi fadlil mashayikh wal awraad téere boobu yaakaar naa ñun ñëpp fàttaliku nañ ne sëriñ bi tudd na ko ci masaalikul jinaan euh, amaat na it bu ñu xoolee danañ gis ne baatub alwérd dana am ñaari maanaa maanaa moo xam ne maanaa am lañ koy jàppe moo xam ne mu yaatu la moo xam ne lu bari da ciy mën a dugg ak maanaa moo xam ne dañ koy jàppe al xaas nga xam ne daa am rek lu ko tax a jóg laneen lu dul moom du ci dugg ci ñaari maanaa yooyu maanaa mu njëkk mi te mooy al maana al am bi nga xam ne li mu mooy ak xeetu jaamu yàlla gu nit ki jël saxal ko ci boppam di ko jëfandikoo wutal ko ay waxtu yu mu koy jëfandikoo loolu buñ xoolee mooy li sëriñ bi natt la ci masalikul jinaan calam wax ne wa xadduhu inda dawil ifaada shay'un murattabun min al ibada fi waqtihi ak jaamu yàlla goo xam ne dañ koy jël jagleel ko waxtu sàngam di ko ca def jaamu yàlla goo xam ne du farat yaa koy jël teg ko sa bopp fas ko yéene saxoo ci di ko def waxtu sàngam mu ne saa yu jotee euh, ci maanaa moomu itam buñ xoolee am na ñeneen ñu wax même waxin ju mel noonu bokk na ci Cheikh Muhammadul Yadaali ad-Daymaani ci téereem bi mu tuddee xaatimatu tasawuf nga xam ne xam nañ ne moom la sëriñ bi wax ne moom la wis way ci masalikul jinaan masalikul jinaan masalikul jinaani fi aqdi ma nasarahu daymaani euh, bi mu defee xaatimatu tasawuf da ko booleeg da koo jëlaat sharxul ko boppam ci sharx ba dana ci wax wax ji ñuy bëgg a tudd mu wax ne al wirdu bil kasr wa huwa ma yaj'aluhu al insanu ala nafsihi min salatin wa qiraa mooy rek lu nit ki jël waral ko ci boppam ci xeetu julli wala ay jàng alquran wala ay azkar yu mi tudd nee na ci maanaam moom loolu mooy alwérd bokk na ci lii tegtale maanaam moom it gis nañ niti tasawuf yu bari daañ koy tudd ci seeni téere ci xuutul xulub bu abu taalib al makki yi ku ko yor da gis muy tudd awraad yi awraadu salawaat yeeg Euh, awraad sawm yi ak yi nga xam ne ay azkar la ku ko yor da nga ko ci gis nga xam ne kon ci maanaam moomu werd daal lu yaatu la loo xam ne julli gu nit saxal ci boppam di ko def te du farata wala koor wala alquran ju mi saxoo jàng ab dog walla ay azkar yu mel noonu yépp ci bunt boobu lay dugg ci maanaamu gën a yaatu moom bokk na ci lii tegtale maanaam moom ba tey li ñëw ci xadis boo xam ne at-Tabarani indi na ko ci al-Mu'jamul Kabir wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne man kaana ala wirdin min salatin wa sawmin fa mana'ahu minhu maradun aw haram aw safar kaana lahu al-ajru koo xam ne dafa am wirdu daan jëfandikoo muy ak julli min fii xam nañ ne min bayaan ya la moo xam muy ak julli walla ak koor walla yu demee noonu mu dem ba jëmmi jamono ak wéra gaar ko wala ak màggat wala ak tukki lenn ci yooyu gaar ko ba tax mënatu ko bu boobaa suñ borom ci mbaaxam du ko xañ tuyaaba joojee waaye du tee lay des lépp itam tuyaaba joojee mu doon am ba mu koy jëfandikoo day continuer di ko am jamono joojee nga xam ne jëfandikoo ko itam ci mbaaxu suñ borom ñu gis ne foofu it ba tey yonente bi alayhi baatu wird la jëfandikoo te maanaam mu gën a yaatu la ci jublu gis na nit ba ci ci téere fiq yi fuqaha yi di tudd masalat an nawmu anil wird man naama an wirdihi falahu kaza wa kaza loolu ñu jàng téere fiq yi xam nañ ko Cheikh Khalil tudd na masala yooyu ci ku ay nelaw not ba werdam wi mu werd wi mu baaxoo def ci guddi gi te foofu mi jublu ay nawaafil lay liyee lu nit baaxoo def ci guddi gi te defu ko ak atg toftalu kon yooyu yëpp buñ xoolee day tegtale ne werd am na maanaamu yaatu moo xam ne xeeti julleeki koor yu bare bare bari dana ci mën a dugg yooyu yëpp dañ koy tudde werd waaye am na maanaam moo xam ne maanaa xaas la maanaa xaas moo xam ne moom maanaa suufi la maanaa la moo xam ne waa tasawuf ñoo ko moom ñoo ko jëlaat joxaat ko baat bi ci maanaa moomu nag ngir sàmmonteeg al amaana wax dëgg ci sunu gëstu li gàtt gàtt gisuñ fuñ gis benn boroom xam-xam ci tasawuf koo xam ne indil na ko ab xadd bu leer bu ñu mën a wax gisuñ ko ci liñ gis ñun sunu jéego nag daa gàtt xaj na ñi seeni jéego gën a gudd daan ci xam dara waaye kon moo tax gannaaw ñu nit duñ ay boroomi xam-xam ba am ahliya man loolu li ñu sañ rek mooy danañ sañ ne daal ku jàngat li ngay gis lépp lim lay tegtal kon mooy wérd ci maanaa moomu ay azkar lay doon yoo xam ne azkar maxsuusa lay doon ay ax ay adkaar yoo xam ne yuñ xam lay doon yoo xam ne rek ci kuréel bu nekk am nañ seeni azkar yoo xam ne dañ koy wutal ay waxtu ñu koy def mu jóge ci seen kilifa nga xam ne mooy seen <clears throat> cheikhu tarbiya wala cheikhu tariqa bi nga xam ne moo leen di tarbiya ci manhajam bi mu jaar di ko jaaree ci azkar yooyee maanaa moomu it nga xam ne bu ñu waxee léegi werdu lu ëpp ci maanaam moom rek lañ jublu maanaam moom bu xoolee Cheikhul Xadim radiyallahu anhu jëfandikoo na ko lu bari ci ay téereem ak i waxam bokk na ci ci téereem bi bi gën a mag bu ñu tudd ci at-tasawuf muy Masaalikul Jinaan buñ xoolee gis nañ mu indi fa faslun fil wird te baatu al werd foofu ku xool siyaaq bi ñëwee xam ne werd ci maanaam yi rek la mën a tegtale ngir lan ngir mënee su koo jox mukk werd ci almaana al nga xam ne ay salaata ki saw mag yeneen da ci mën a dugg loolu mënta nekk ndax lan ngir buñ xoolee yeneen awraat yi aju ci ay salaat ay nawa nawaafila bi demee noonu tuddoon na ko ca gannaaw ca faslun fii ma tu'ammaru bihi al-awqaat la mu wax ci yi ñuy julli jëkk tisbaar gannaaw tisbaar yooyu yëpp ni nga xamee bu dee itam yi aj ci awraadu sawm tuddoon na ko ci buntu saw gis na ñam fa wax ci yi ñu xemmeem ci ay koor yoo xam ne yi ñu tudde koore ngàtt nga yoo xam ne yu ñu bëgg nit ki di ko jëfandikoo la ci at mi bu dee ci awraat yoo xam ne dafa jëm ci az-zikr bil maanaal am walla bil maanaal am itam buñ xoolee tudd na ko ci faslun fi zikr ba tey buñ xoolee itam awraat yi nga xam ne day aj ci tafakkur nit ki di toog di wéet ci barab di xalaat boroomam mu di ko yokk ngëm ak di yokk ruuxaan yaam loolu it gis nañ sëriñ bi tudd na ko ci buntu bi mu tudde fasl fil fil fikra awraad yi aj ci tilaawa itam kadalika ci buntu ba mu tudde faslun fi tilaawa ni ki noonu kon faslun fil wird ku ne xam na ne maanaa mii rek la mën a tegtale kon benn ci bokk ci it ci ay waxam jëfandikoo na ko ci yeneen bokk na ci ci bunt boobu muy faslun fil wird lam wax ne fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillahi wala yaxida ba mu jeex abyaat yooyu ba tey ku ne xam na ne werd foofu maanaam yi rek la ndax fam idaafa werd sawaa'un intama ila al aw intama li ahmad at-tijani aw li siwahuma min al-aqtab id kulluhum ala as-sawabi ndax ku ne xam na ne bu dee ay awraadu salaat saw sawm yooyu ku ne xam na ne amut benn wàll yu bu ko jagoo loolu ku ne xam na ko azkar yii kay nga xam ne dañ koy jële ñoom ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci yeneen yoon yooyu lees di mën a jogo waaye yee moom ku ne xam na ne la ci ëpp ëpp sax dafa doon loo ne daa rot ci sunna siñ xam julli ñëpp bokk benn yoon loolu kenn jegoowu ko bàyyi kenn euh, bokk na ca it ci biir bunt boobu la mu wax ne wa in axadta al wirda fal tubajjili umurahu xayral mazaya tanali fa kayfa ba ca lam waxaat gannaaw bi fa kayfa yustahqaru zikrullahi adamahu alfata bila tanahi ak e, yooyu nga xam ne ba tey loolu it maanaa mii rek la mën a yor loolu lépp li tax ñu koy indi mooy dañoo jubloo wane ne kon ngir indi luy firndeel ne werd am na ñaari maanaa maanaa boo xam ne am la ak maanaa boo xam ne xaas la boo xam ne waa tasawuf ñoo ko ëpp luñ koy jëfandikoo ndax fa kayfa yustaxqaru zikrullahi adamul fata bila tanaahi leer na ndax werd la wax tudda zikrullahi adamul fata loolu ko ne xam na ne maanaam yi moo tax mu jóg kon ndax ca la ko jiitu dafa indi nettali wax ji ibnu ataillahi iskandari wax ci alxikam wax ne laa yastaxqirul wirda illa jahul wax jooju sëñ bi nett li ci masalik bi noppee la ciy teg euh, bayt boobu muy fa kayfa yustaxqaru dikrullahi adamahul fata bila bila tanaahi kon xaj na loolu xaw naa mën a doy xaj na bu ci niñ ko jàppe ci xam mafhumul werd mooy lan ñu jaar ci lu gàtt itam ci ban wàccuwaay la am ci tasawuf ci tasawuf wird am na ci wàccuwaay bu rëy te doy na sëkk ci li koy tegtale euh, waa tasawuf bu ñu tudd usulu tasawuf dañ cee boole al wird idaamatul wird wala al mudaawamatu ala al awraad ak xeetu ibaaraat yu wuute yi ñu koy wax yépp waaye lépp benn maanaam la yor gis nañ ci maxaaliqu niraan sëriñ bi di lim usulu tasawuf wax ne awaluha talaazumul kitaabi wa sunnati almuxtaari di sawaabi wa tarku lahawaa'i wa tarku lbidaa'i kadaka tabdilu shuyuuxi alxushaa'i ru'yatu a'daarin li kulli alxalqi idaamatu lwirdi li wajhi alxaqi idaamatu lwirdi foofu it sax xaj na nit mën naa wax ne idaamatul werdkat fii jubluwu ci awraad yi rek waaye xeeti nawaafil yeeg jaamu yàlla yi nga xam ne ay ndolleen la yëpp la jubla dëgg la waaye kon ba tey teewul tam bii day duggaale ci biir ba tey bii day duggaale ci biir ba kon bu ko defee ab cër la ci biir loola mu yóbbaale ko ci bokk ci liy wane wàcc waay bi mu am ba tey moom itam loolu it yeneen nit tasawuf tudd nañ ko lime ko nii ko sëriñ bi lime bokk na ci abul qasim an nasra an nasrabadi euh, nii la ko nii la ko tudde sax al mudawamatu ala al awraat comme nii ko sëriñ waxee ci ne idaamatul wird bokk na ci li koy tegtale cheikh euh, abdurrahman al akhdari ci manzuma bi mu def ci at tasawuf wax na ca wax ju am solo ju koy tegtale juy tegtale wàccuwaay wérdi ci tasawuf mu wax ne waalam bi anna turuqa tathiri kathiratun inda dhawi tanwiri aqrabuha naf'an tariqu dhikri bi sur'atin yuzilu kulla sitri yoon yi ñu jaar ngir laabal nit ki yoon yi bari la waaye ba ca gën a gaaw ëpp ca njariñ mooy yoonu saxal gi nit ki saxal ay tudd yàlla muy azkar yi ndax yoon la woo xam ne lu gaaw a gaaw a gaaw la ci dindi mboolem tilim tilim yi nekk ci nit ki dindi itam mboolem xujub yi nga xam ne mooy dox diggam ak boromam bokk na ci li koy tegtale ba tey Cheikh Muhammad Yadaali ci sharh Xaatimat Tasawuf wax na ne bi waxee wird ci maanaam moomu ñu tuddoon léegi da caa teg ne wa huwa miftaaxul fatxi ala xasabi tawajjuh wax ne wird mooy caabi ji ubbil nit al fatx maanaam caabi ji may nit al fatxu ar rabbani loolu moo koy may mooy caabi ji koy may mooy al wird euh, bokkaat na ci it lenn ci abyaat yi ñu waxoon léegi te sëriñ bi wax ko ci masaalik bu ñu ñëwee mu wax ne wa in axadta al wirdi fal tubajjiri umurahu xayral mazaya tànnali ba tey ku ne xam na ne firndeen la lool wàccuwaay woo xam ne wird am na ko waxaat ne it gannaaw ñaari bayt yaakaar man lam yudim shay'an min al awraadi mudayyi al waqti ala tamaadi fala lahu yawma yujaza an naasu illa gharaamun wa jawan wa baasu wax ne koo xam ne saxalu dara ci ay awraat di sànq waxtoom rek di dem bu ëllëgee ba suñ borom di fay ña daan saxal ay awraat ak ay jaamu yàlla boobaa moom musiba rekk moo koy dikkal waxaat na it fala yuxafifu umuur al wirdi siwa xasuudin zu qilan wa ja fa kayfa yustahqaru dhikrullahi adamuhu al tanaahi Euh, kenn du woyofal mbirum wird lu may koo xam ne rek kañaana nekk ci xolam xaj na gis na ñi saxal awraad yi lañ cee amee amu ko tey yéenewu leen ko kañaan dab ko ku mel noonu rek mooy woyofal mbirum wird te saxit naka sax lees war a mën a doya dalee ko woyofal tudd yàlla yu nit ki jël di ko saxoo tudd giirub dundam loolu ku ne xam na ne euh, xel nangu ko wala xelum lislaam nanguwut loolu kon loolu lan la ci luy tegtale wàccuwaay bi nga xam ne wér am na ko ci tasawuf ci lu gàtt kon noonu itam ne lañ xamee ne kon werd ak amam ci tasawuf jaar ci li ñu tudde turuq yi walla sax bu fekkee ne jëmi werd jëmam ñu tudde ko turuq yi ndax jëmmi wird yi bokk na ci ay dana danañuy wax baatu tariqa jublu ci alwird axastu tariqa an cheikh fulaan yi jublu ci axastu minhu alwird euh, bokk na ci yi ci gën a siiw al awraadul yi jóge ci cheikh abdul qadir al jilani ak cheikh abul hasan al shadali cheikh ahmad tijaani ak yeneen aqtaab yi ci des yépp ak i nit yàlla yoo xam ne suñ boroom yenkeewal na leen ay awraat yuñ daan jëfandikoo euh, wala sañu daan ko jëfandikoo boole koog di ko jox seeni murid yi nga xam ne ñoo leen doon tërbiya ngir yeggale leen fi sun borom kon ci noonu it la awraad yooyu amee tatawur bi mu am jaar fu bari abral quruni wal usur ba nim duggee senegal gii ñu xam ne senegal werd bi fi jëkk a dugg mooy al werdul qadiri niñ ko xamee ñun ñëpp yàgg na fi lool lu bari ci mag ñi fi jëkkoon moom lañ yoroon ñu baree baree baree bari ci ñoom ñu yitte woon wàlluk tasawuf loolu lañ yoroon ginnaaw bi la fi al werdu tijaani yi dikk al werdu chadili yi jàpp naa ne moom ak duggam senegal yaakaar naa ci bu jëkkit jàpp ma ne lu yaatu la léegi moom waxi nopp lu man da xew teewu dugg na fi am na ay benn benn ñu ko yoroon ndax xam nañ ci Cheikhul Xadim radiyallahu anhu yoroon na al wirdu Chadili xaj na du ñàkk ñeneen i kilifa waaye daal ku ne xam na ne buñ ko xoolee ak yeneen awraad ya ci des dañuy wax ne moom daanaka amu fi wala dafee am rek yem ci waaye tasaaroowu fi yeneen réew la gën a tasaaroo lu mel ne gànnaar gi wërdu Chadili am na fa ba léegi nii am na ñu fa nekk ñu xam ne ay Chadili lañ am na Maroc gi am na ci yeneen réew yu bari ci réewu islam yi euh, ba ci réewu asiatique yi ci biir loolu lañu ñuy jaar kon ba ñëw ci Cheikh al Xadim radiyallahu anhu diggam ak awraat yi ndax moom it gannaaw kon bi mu ñëw jamono dafay fekk ay awraat yu fi tasaaroo ci réew mi muy wërdu Qadiri ak wërdu Tijaani kon ku ne xam na ne moom ak yitteem ci bëgg lu baax ak tasawuf ak lépp luy sellal ruux ku ne xam na ne du sàggane lu mel noonu te fi'lan itam sàgganewu jox na ko yitte dañ ko war a jox jépp jox na ko ko ba loolu tax na ci njëlbe <coughs> ci njëlbeenam rek la jël al wirdul yi la ko jël ñii nee nañ mi ngi ko jële ci <coughs> way juróom Serigne Mor Anta Sali ñii wax ne mi ngi ko jëlee ci nijaayam Serigne bu soobe ñuy wax ne xaj na Serigne Sàmbatuk ka di baayam bu ndaw walla sax boog mu tëj di doon ko bokk ci moom euh, lu man di xew daal lii xulaasatul lu te ci solo mooy jëloon na ko ci lu wér te moom itam waxal na ko boppam ci ay mbindam ne mooy wér du jëkk a jël ginnaaw bi mu ko jëlee it yor na ko diir bu yàgg di ko jëfandikoo jëfandikoo na ko lu mat diirub juróom-ñetti at diirub juróom-ñetti at jëfandikoo na ko al-wirdul qaadiri euh, wër na ci ñu bari it di ko tëj ci ñoom li ñu tuddee yeesal ci walla awraat yi ñu ko ci joxaat yeneen ndigal yoo xam ne loolu tëj lañ koy tudde ba ci noonu ci atum assassin te mooy at mi bi nga xamee ne Serigne Mor Anta Sali génn àdduna ca déwén samay assochine ci tukkeem bu yaatu boobu mu defoon ci réew mi ni ko Cheikh Mouhamadou Lamine Diop daga nettali ci Irwaaw Nadim dem na fi ci ay suyoox yu bari di def tëjjit ci ñoom ci werdu wi ba noonu la demee Mauritanie tëjjit ko ci <coughs> Cheikh Sidiya Baba di kilifa gu mag doonoon koo xam ne moo doon xutbul qadiriyya ci jamonoom rawat na foofee ci Mauritanie mu tëjjit ko ci moom loolu it am na ay wasaayix yu bari yu koy firndeel ginnaaw bi noonu itam ci yitteem yemut ca loola waaye jël na itam yeneen awraad yi fi amoon jamono jooja moo tax teg na ci alwirdu shadili jël na ko jële ko ci ku ñu wax a cheikh baba wuldu hamdi nekkoon koo xam ne jamono moom itam moo doon kilifa tariqa ak tariqa chadaliya ci gox bi ñu nekk jamonoom rawat na ci Mauritanie loolu itam Cheikh Maodo li mu Jóob Dagana nettal na ko ci Irwaa'u Nadim <coughs> euh, gannaaw bi mu teg ci al wird ak tijaani yi moom it jël na ko moom it wax nañ ne li gën a wér mooy ma ngi ko jële Mauritanie waaye nag ci biir i gëstu ba tey <coughs> ñoo ngi jéglu ci biir gëstu ba tey xamaguñ kan la ko jële woon moom ci jamono jooja loolu xamaguñ ko ba tey ci biir gëstu xaj na man naa am du mbokk ñàkk ci mbokk yi fi teew ku xam loolu mu mën ñu ko baaxee kon noonu la saxee ci jëfandikoo werd yooyu nga xam ne ñoo ko fi jiitu woon ci jamonoom euh, buñ demee ci Ighna'ul Adim bi xabaaya awraadi Cheikhul Xadim bi Cheikh Mahamad Lamine Diop Dagana danay nettali ne daf ko indi sax dafa indi wax joo xam sëriñ bee ko bind wax ne ci mbindum sëriñ bi la ko jële mu bind ko waxal ko boppam wax ne werd wi mu njëkk a jël ci awraad yi mooy alqaadiri yi gannaaw bi mu teg ci al werd Shaadili yi gannaaw bi la doo ko jël al Tijaani ca biir téere ba itam nettali na fa moom Cheikh Mouhamadou Lamine daga na ne sëriñ bi wax na ne euh, am na ku ko nettali ku wóor ne dégg na sëriñ bi wax ne ci njëlbeenam bi mu dajalee yor awraat yooyu yépp li nga xam ne ñu bari dañ ci def njuumte xaj na jàpp ne daa jël bii ba càgg mu bàyyi ko jël bee bàyyi ko jëlaat bee déedéet sëriñ bi daa wax ne ci ki ko nettalee ci moom dafa wax ne sëriñ bi nee na ci njëlbeenam bi mu yor awraad yooyu yëpp al awraadu salaasa bu daan wird day toog wirdandoo ñett yëpp wird jëfandikoo al wirdu xaadir yi ba noppi jàng al wirdu shaadir yi jàng al wirdu tijaan yi doog a jóg nekk ci ay yitteem noonu la ko daan jëfandikoo loolu di tegtale yitte ju rëy yitte ju rëy rëy kon euh, liñ xam daal mooy ci biir awraad yooyu moom bi bi mu ci ëpp lu mu jëfandikoo mooy al werdul xaadir yi ndax moom jëfandikoo na ko lu mat <clears throat> juróom ñetti at yu mat sëkk awraad yooyu wëy na di ko jëfandikoo ba nim sañce Tuuba nekk na fi di ko jëfandikoo werdu yooyu yépp ñu tudd ba ci atum ay sa Chine muy mille trois cent onze nga xam ne moo jiitu ñaari at wala yooyu rek lu jiitu mu dem ci géej gi wala at ak dara ci la ko doog bàyyi ci la doog a bàyyi nag awraat yooyu yépp bàyyi ko teg ne jël alquranul karim def ko muy werdu boppam mu taxaw taxawaay yooyu yépp jàpp naa ne xaj na ci loolu foofu la waxe woon bayit bi may bëgg a tudd wala boog mu wax ko gannaaw bi ngeen nettali mawqif booba mooy fi mu naan kitaabuhul azizu saara wirda baytu boobu yi <coughs> euh, boobu it am na ay yëf yu ko waral yoo xam ne sëriñ bi nettalil na ko boppam te mooy dafa nettalil boppam ne ginnaaw bi mu demee ci géej gi Sayyidna Jibril xista bii ñuy tudd Cheikh Mamadou Lamine Diop daga nett na ko ci raw nadim nettaliwaat na ko ci Ighna ul Adim ba tey ñaar yëpp mu wax ne sëriñ bi dafa wax ne da ko bind ba tey ne bi ma demee ci géej gi la ma sayidna jibril alayhi salaam dikkal jël ci man mboolem awraad yi ma yoroon lu jiitu jële woon ko ci ay masaayix jël daa di jëlaat nag awraad yooyee mu jële woon ci man yépp joxaat ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu joxaat ma ko mu joxaat ma ko lu mot bàyyi xel euh, joxaat ko ko jox ko ci ndigalul mu di ko jëfandikoo ci loolu sëñ Maodo Lamine Diop Dagana taaliq ci ne sëriñ bi daal di doon kon ki nga xam ne moo mooy kuutaayul yonent bi sallallahu alayhi wa nekk nekk kuutaayul tam mbooleem ñetti sëriñ soos nga xam ne ñoo yoroon ñetti werd yooyu muy Cheikh Abdul Qadir ak Cheikh Ahmad Tidiane ak Cheikh Abul Hasan Ash-Shadili di cay dolli lu am solo ne nga xam ne ci jamono jooju. sëriñ bi daa daal di doon liñ tudde muqaddam mutlaq boo xam ne moom kat fi ne awraat yii suyuux yi yoroon daan ko jox seeni murid yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ko ko joxoon moo ko ko joxaatal mu leen ko joxoon moo ko ko joxaatal boppam moom ndax ne kon moom fi ne ndigal la ci ñi amoon même ndigal loolu la ci am bu ci amul lu ko ëpp sam sax tooloo ca ñoom képp nga xam ne sañ-sañ bañ ca amoon bu toll noonu la ca am bu ci amul sax bu ko ëpp luñ ca doon jëfandikoo da ko cay mën a jëfandikoo kum ko jox day tolloog day mel ne ku Cheikh Abdul Qadir joxaloon boppam wérdu wala Cheikh Abdul Cheikh Abul Hasan wala Cheikh Ahmad Tidiane loolu it lu ma ta bàyyi xel loo xam ne bu ma ko sañoon ne mbokk yi nañ ci teg loxo tuuti ndax ci kanam nañ ko soxla euh, sëriñ bi itam wax na foofa ne. ndax li ko waral mooy lu jiitu muy ñëw di jël ci moom werd yooyu yëpp di ko joxaat di ko jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy dem ba am ci am lënt dem na ba am ci am lënt ci werd yooyu xaj na mooy ne lam ci soxla woon amu ko ci lam ci soxla woon nag ñun xamuñ waaye noonu la ko waxale boppam moom mooy xam loolu euh, dem na ba xam ci itam am yaqiin ju wér ci ne ni ko waxe ñim ko jële woon ñim jële woon awraat alwirdu qadir yi ñépp laysu bi muqaddamin noonu la ko ta'bire laysu bi muqaddamin euh, baat boobu nag xanaa maa ngi bëgg ñoom Sëriñ Ahmadu euh, xam naa baat bu mat a jàngat la laysu bi muqaddamin ndax xaj na maanaamu sëñ bi jublu man ba léegi dama koy taxaw ci duma ko firi dama koy taxaw ci rek dugg ko ci baytu bi nga xam ne saa yu ma mare am jafe-jafe ci laa daw làqu mi kalaamu loolu yàlla sa fam waaw xaj na ñoom si ñax mu daañ ci xam luñ ci mën a leeral euh, kon noonu ci tënk mooy fi mu jaar rek awraat yooyu ginnaaw bi nga xamee nag ne sëriñ bi jóge na ci géej gi ba dikk yor werdu yooyu di ko joxe yépp mu di ko joxe nit day ñëw ci moom mu jox la wee nit ñëw ci moom mu jox ko bee nit ñëw ci moom mu jox ko be loolu yaakaar naa ku toog fii ci Darou Moukhty yi loolu moom yaakaar naa luñ luñ fi min la ndax bu ma juumut ci niñ ko déggee ci xikaayaat yi maam Thierno Serigne bi joxoon na ko al-wird Chadili ak al-wird eh, at-Tijani aywa ba ba fi mu nekk yaakaar naa kon ñàkkut xaj na ci suyux si ñoo xam ne daana joxe awraad yooyu eh, gannaaw bi nga xam ne nag sëriñ bi jóge na ci géej gi di joxe awraat yooyu ba suñ borom dogal mu dem gànnaar kon ànd ak loolu lépp nañ xam ne dëgg la manees naa wax ne am na nay wérdi boppam waaye manees naa wax ne amagut wérdu boppam ba tey ngir ne day mel ne wérdi yee moom donte ne yonent bi sallallahu alayhi joxal nag ko boppam it ay wérdi la yoo xam ne am na suyuux yu ko jëkkoon a yor daan ci tërbiye seeni murid bi mu ñëwee nag jóge ci géej gi ba dem gànnaar ci atum ak ci weeru rabiul awwal wala rabiul saani bu ma jumut ca weeru ramadan wa ko fa jëkk a fekk weeru ramadan wa ko fa jëkk a fekk ci la ko suñ boroom jox wirdu boppam loolu nag suñu moom dama jóg dagana di neet waxe ci irwa wirduhul xaas muy wirdu boo xam ne am dafa wax ne amul benn cheikh bu ko mën a masa tërbiya ay muridam <coughs> comme ci maanaam mu ko waxoon léegi wërd woowu nag moom lañ tudde al wërdul maxuus waaye ñu bàyyi xel ci njëlbeen ne wërd woowu noonu lañ ko baaxoo tudde waaye nag loolu moom du cosaanul tur wi ñu ba xel ni wërd wi daa am ay siyax ay tëggiin yu wuute am na ñetti tëggiin ci lu ma xam loolu it noonu la ko Cheikh Mouhamed Lamine Diop Dagana nett la ci Irwaaw Nadim euh, looy xam naa si ñax ma dana ci am lu mu lu leeral euh, ci tur wi nga xam ne mooy tur woowu ñu gis mu tudde ko ko mooy alxizbu rafi alladi huwa min alniiraani xerzun mani wa li duxuli ljinaani xayru azamu shafia noonu la tudde lu dul xanaa waneen werdu ba xam ne mu ngi ko tudde al werdul xaatim almaaxuudu min allahi di rasulil xaatim nga xam ne moom it gis nañ fële alhamdu gis naa ci mbindum loxom sëñ bi mu bind ko bind ko noonu yi al wirdul xaatim al maaxuud min allahi ba rasul xaatim euh, wird woowu yi sëriñ bi kon mi ngi ko jote gànnaar ci gàdd gu ñuy wax sarsaara ab barab la euh, sarsaara fa ko <coughs> sëriñ bi jote ci guddig laylatul qadr weeru koor tabaan niñ ko xame di guddig leetu xadr atum ak sa chin ni ko sëriñ bi taabire mooy ama shahid naa karaman shahid naa karaman noonu la koy waxe ci loolu la cheikh ahmad ibn hasan ibn hamad al hasani mi nga xam ne moom la sëriñ bi njëkk a jox werdo bi mu ko génnee ci manzuma bi mu def ci werdo wi di wax taarixu werdo wi ak lenn ci shurut yeeg aadaab yeeg kayfiyaat yeeg yooyu tudde ko dalilu mam ramat dalil fi urdi shaykhina al muqaddam al jalil dafa wax ne li dhal imaami an imaami thaqalayn an rabbihi wirdun ala kayfiyatayn abrazahu aama shahidna karama xaamisa shawalin xafiifin xafiifan sullama wala xafiifan salima lil kaamilil muxraj aama baksashi asila mawlidi al bashir al qurashi euh, dafa wax ne sëriñ bi jële na aw werd woo xam ne mi ngi ko jële ci yonente bi alayhi salatu wasalaam mu jële ko ci borom loolu mooy li mu daan bind ne al maxudu min allahi bi wasitati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam daa wax ne sëriñ bi mi ngi ñu ko feeñalal jox ñu ko mu ngi ko feeñal ci juróomi fan ci weeru shawaal ci atum shahid naa karaman muy atum ak Sochin 1321 ci gàddaay gi muy at mi sëriñ bi demee gànnaar rek muy alwerdul xafiif boobu ñu ko moom lañ koy tudde alwerdul xafiif ndax siyaxa yu wuute yi noonu lañ koy ràññeetlee alxafiif alkaamil alxaatim euh, fekk itam waxoon na faneen foo xam ne leeralaat na fa beneen leeral ci geneen xasida gam jëkkoon a bind moom Cheikh Ahmad ibn Hasan ci ba werdu way doog a génn ngir taarixal ko wax ne abrazahu yawma al-arubati liman as'adahu Allahu min abna'i zaman kon yooyu yëpp buñ ko boolee li ci tënk buñ ko dee fiir rek mooy lii lay wax mooy way wi mu njëkk a way moom da koo wayoon ca ba sëñ bi doog a njëkk a génne werdu werdu wi ci seexa bu njëkk bi muy bi ñu tuddee xafiif xafiifan salima wala sullama mu wax ne sëriñ baa ngi leen ko génneel ci yawmul aruba yawmul aruba mooy yawmul jumaa doon juróomi fan ci weeru shawaal noonu la ko indee ci atum ak sosin mi mille trois cent vingt un ci gàddaay ñuy wax ne nag booba la ko sëriñ bi génne waaye jot gi ma nga dam amee ca guddi laylatul qadr ci riwaayaat yi ñu jële ci cheikh Muhammad ibn Ahmad Miska di borom xam-xam bu mag ci yoon wi nekk ci gànnaar riwaaya bi noonu la dikkee ci laylatul qadr la jot waaye génn gi nag feeñal gi joxe ko mi nga amee ci juróomi fan ci weeru Shawwal di bisub ajjuma ci atum ak sa sin boobu mu génne mooy bi ñu tuddee xafiif ginnaaw bi bañ wëyee shawaal zul qaada zul xijja muharram safar ba ca rabiul awwal ca bisu gàmmo ca ngoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dikkalaat ko indilaat ko ba tey beneen siixa mooy biñ tuddee alwirdul kaamil moom lay wax naan lil kaamilil muxraji ama bak sësi nga ne boo fekk na ak sësi jaax na bañ dugg ci bak sësi ba ca weeru rabiu lawal wa ca bisu gàmm ko ca ngoon lil kaamilil muxraja ama baksashi asila mawlidil bashiril qurashi kon teg ca ne wa kullu daa bi ardi gannaar allati alat biha albushra bihi wa jallati teg ca wa man yakun ajaza an zal kaamili fa fil xafiifi maqna'un lil aamili gannaaw ñaari kayfiya yooyu am na koo xam na nag yàlla dogal na xaj na mënoo jëfandikoo kaamil bi nga xam ne moo mujj a génn gannaaw xafif bi kon man nga jëfandikoo xafif bi xafil xafif bi maq na lil amili dana doy sëkkitam moom mm, may wax ne nag kon xasida gi day tegtale ne kon moom it bi ko cheikh ahmadu ibn hasan di def booba ñaari kayfiya rek génnagul muy ñaari siira yi muy alxafif ak alkaamil waaye def na baneen bu ñëw gannaaw bi boo xam ne tudd ko ci xasida gi ndax gannaawam la ñëw muy bu ñu tuddee al al wirdul boobu it liy firnde ji mooy ndax dañ ko gis ci mbindum sëriñ bi mu bind ko ci loxo mbind man gis naa ko yaakaar naa du ñàkk ci mbokk yi ci jataay bi ñoo xam daan gis mbind mi sëriñ bi bind ko ci loxoom al wirdul xaatim al maaxuud min allahi bi rasul xaatim buñ xam la it ne sëriñ bi daana koy jox ay nit Cheikh Mamadou Lamine Diop daga na ci Ighnaul Adim itam indi na ko ñett ci siira yim indi boobu la ci mujje muy alwirdul xaatim euh, donte ne moom suñ mbokki naari gànnaar daañu wax ne sëriñ bi ñi ëpp ñu mu ko daan jox mooy ñi gënoon a taqoog liggéeyu biiram danañ ci tudd ku mel ne moom Cheikh Ahmadou Lamine Diop Dagana moomu wax ne moom ak ñu mel na moom nga xam dañ daan nekk ci dukk dukkil sëriñ bi waxtu nekk nekk ci biir noonu nekk ci biir xidma bi sëriñ bi ñu ci bari ci ñoom boobu leen daan jox ndax moom bi ko xoolee moo gën a woyof ndax juróom benn fukki laqat jaakum moo ca nekk ak yenn aayaat rek yu ko jëkk yu ko mujj lu gàtt la bëriwul danañ si ñëw ci kanam tuuti ci lu gàtt insha allah kon bu ñu tënk daal manees naa wax ne loolu mooy tënk bi gën a gàtt ci àll taarixu wird Maaxuus ñu xam ne it nag ñett yépp a yam bu ci nit jëfandikoo rek baax na ndax ci sëriñ bi la jógee Cheikh Ahmad ibn Hassan mi ngi wax ci manzuma bi di wax ne gannaaw bi mu indee ñaar yee ne kilahuma ay awwalun wa thani fatib fu'adan hablu dil masani masani ñaar yëpp bu mu ci mën a doon bu jëkk beeg bu mujj bi xafif beeg kaamil bi bu mu ci mën a doon nag ci sam xel dal jëfandikoo ko boo ci amee ndigal ndax lu wér la loo xam ne jóge na ci jógewukaay bi mu war a jóge kon ci siyaax yi nga xam ne moom la wér di am ci lu gàtt am na ñetti siyaax nañ ko waxe woon léegi bi ñu tuddee alxafiif biñ tuddee al kaamil biñ tuddee al xaatim euh, sëriñ Ahmad nag dafa mel ni gisoon naa ci moom beneen siira bu tudd al akmal léegi ci tënk dañ koo gën a tënk nag ñun ci niñ ko gisee ci irnaawul adim rek ni mu ko indee ndax ñetti siira yi la indi donte ne dàqonte wu tëgit beneen siira mën naa amaat bu wér boo xam ne xaj na boobu def fekk suñ mët lamin boobu bind ba noppi wala xaj na daal mën naa am leneen lu tax ci gannaaw waxtu dafa xat luñ man di wax naan bii mooy nangam bii mooy nangam di ko tudd ba mu jeex waaye bu ne mën nañoo wax luñ ko mën a ràññeetlee ba ku ca dem boo gisee nangam rek xam ne kon bii mooy xafif wala bii mooy kamil wala bii mooy nangam xafif bi bokk na ci li ñu gën a mën a ràññee ci lu gàtt moo am xasbi allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim juróom-ñaar fukki yoon ci biir am astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum juróom-ñaar fukki yoon am la ilaha illa allah muhammadu rasulullah alayhi bi alihi wa sahbihi salatullahi tabaraka wa taala wa juróom fukki yoon noonu lañ ko tartibe ku gis boobu xamal ne boobu mooy bi ñu tudde alxafif ñaareel bi alkaamil ci luñ ko mën a ràññee ci lu gàtt moo am xasbunallahu wa ni'mal wakiil ñaar téeméer yoon ci beneen bu am xasbunallahu wa ni'mal ñaar téeméer yoon xaj na bu fekkee ne amul ci akmal bi am am na ci am na xas bi xas bu la ne ma la ki ñaar téeméer euh, kon kon ñoom ñaar ko bokkale kon bi ci des ba tey euh, kaamil bi amaat na ca muqaddima ya fatiha ñaar fukki yoon doog caa teg ayatul kursi shahid allahu ba ca inna diina indallahi alislam teg ci qul illahumma ba ca bi ghayri xisaab doog inna waliyallah teg ce wa ufawwidu amri ilallah doog a ñëw ci usul euh, bi ñu tuddee al wirdul xaatim ni ñu ko junjee woon léegi liñ ko mën a ràññee ci lu gàtt moo am juróom-benn fukki laqad jaakum moo ko am la ko jiitu ay aayaat la yu gàtt la ko mujjit aayaat lu gàtt juróom-benn fukki laqad jaakum moo ci nekk ci lu am lim bu bari kon ci tënk lu gàtt itam lenn ci ay njariñam moom werd yii ndax ku ne xam na ne turu yàlla wu mën a doon yépp am njariñ waaye nag danay amaat ay jagoy biir yu amaat ci biir loolu yi xamuñ ñun lan mooy njariñ yëpp moo tax lenn ci njariñ lañu mën a wax li nga xam ne daal gis nañ ko ci Ighnaaul Qadim ci Ahmad Lamine Diop Dagana tudd ko wax ne sëriñ bee ko bind wax ko ak li nga xam ne itam gis nañ mu tudd ko ci Irwa ak li nga xam ne jële nañ ko ci Cheikh Muhammad ibn Ahmad Miska mu wax ne jële na ko ci Cheikh Sidi Ahmad ibn Ismahu ak Cheikh Mouhamadou ibn Ishaaq Amara ñu nettali ko ne sëriñ bi wax na ko ci ay njariñam yooyu rek ci lañuy yam te doy na sëkk ak lenn ci wax yoo xam ne yeneen yi kilifa ñu ñu sukkandiku seen wax ñoom itam wax nañ bokk na ci sëriñ bi dafa wax ne wa min fawaidihi di wax ci njariñ yi wa min fawaidihi anna man daawama alayhi la yakunu shaqiyan bal yakunu ala xayrin wa aafiyatin muminan musliman wa muhsinan képp ku ko saxoo jëfandikoo ak la mar a àndal lépp ci sart ki teggin du texe di mukk ci àdduna ak alaaxira tayit ci jàmm ku yiw lay dund àdduna ak alaaxira te dana nekk muumin dëgg-dëgg dana nekk muslim dëgg-dëgg dana nekk itam muhsin dëgg-dëgg loolu yi doy na lépp am faneen fu wax ne di ñaan di ñaan suñ boroom ay ñaan yu koy ñaan mu defal képp ko jëfandikoo werdu yi wax ne allahuma bixaqi wajhi llahi taala alkarim hab li kulli man amila bi hada alwirdi maa yagbituhu bihi gayruhu fi dunia wal axira yow sunu borom maa ngi lay ñaan képp kuy jëfandikoo wirdi wi nga may ko loo xam ne ku dul moom dana ko ñee adduna ak alaaxira waxaat faneen ne inna man waazaba alayhi maa shurutihi yadxulu aljannata bi gayri xisaabin wala iqaab wa yamna'uhu allahu min almakaarihi fi dunia wal axira wala yaqrubuhu shaytaan képp koo xam ne it saxoona di ko jëfandikoo ak charte yi mu war a àndal teggi nag yépp dana dugg àjjana te kenn du ko xisaab des ko mbugal itam tey suñ boroom dana dox diggam ak mbooleem lu ñuy bañ ak lu ñu muslu ci àddina ak alaaxira tey seytaane du ko jege du man ci moom dara bokk na ci euh, Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh al ci manzuma bi mu def ci di feeñal ngëneelul werdu wi manzuma boobu Cheikh Mouhamed Lamine Diop Dagana indi na ko ci biir na Nadim indi na fi manzuma bi lépp ba mu jeex bokk na ca ba ñu wax ngëneel yi bokk na ca di wax dikk mag werd yu ko jiitu woon wax ne werd la woo xam ne dajale na mbooleem secret yi nga xam ne werd ya ko jiitu woon amoon na ko ba noppi dolli ci yeneen secret yooyu amutoon mu wax ne fa jamaa al wa zaada wartaqa bi muxkami lkitaabi ma murtaqa fa in axadta wirdahu axadta wirda aljamici laata taxaafu kapta wax ne dajale na lépp ba dolli la nen te it wirdu yi sëriñ bi indi boo ko jëlee jël nga secret yi nekkoon ci wirdu yi ñu ko jiitoon yépp te bul am lenn loo ragal ci bàyyi waneen wirdu wu njëkkoon lu jiitu bokk na ca lam wax wax ne ndax ku ne xam na ne werd wu nekk ci awraadi shuyuux yi am na ay asraar yu ca am li annaha fi kulli wirdin sirru fi kilmatin biha hadakal barru wird wu ne am na sirr bu ca ne wax na nag wird yooyu yëpp asraar yu ca ne kon sëriñ bi dajale na ko ci bii kon ku ko jël jëfandikoo ko dajale na mboolem asraar yu nekkoon ci wird yi ci des yëpp ak yeneen wax yu bari yoo xam ne ku ko soxla ba tey mën nga koo fekk ci biir Irwaaw na sëriñ Mouhamadou Diop Dagana indi na ko ci bokk na ci it Euh, ay bicharaat yoo xam ne sëriñ bi daana koy jox di ko wax lenn ci njaboot yi ajowoon ci moom joxoon yoroon werdu yi bokk na ci cheikh Mouhamad euh, cheikh Sidi Ahmad ibn Ismahu danay nettal ne sëriñ bi daana leen wax naan inna man sadaqa taalluquhu bina fala yakunu sanaduhu tawilan képp ku jokk ci ñun tam wér li dox diggam ak yonent bi alayhi salaatu salaam du gudd daana leen wax naan itam euh, lam yatuli sanadu baynakum wa bayna rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam innama huwa ana wahdi loolu sëriñ ahmad mi yaakaar naa dégg na ko cheikh euh, Mouhamed Ba mu mu wax ne sëriñ bi da leen daan wax loolu ne euh, seen digg ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day guddut samat bi fi jaar silsila bi ñi fi jaar bëriwuñ ndax mel na man kese maa fi dox maa jëlee ci yonent bi alayhi salaam jox leen mel na man rek maa fi dox loolu di lu am solo loo xam ne ni nga xamee ne sunu waajur Serigne Afi Ahmad Niang dana koy wax ci lu bari euh, solo soo xam ne feeñ na ci ci loolu nga xam ne day mel ne kon ci beneen maanaa bu ñu ko déggee waa Afrique sowu jant rawatina ñu jëm ci wet gi danañ gis ne amaat nañ beneen xeetu taxarur bu jëm ci wàllu awraat yi te mooy sëriñ bi nga xam ne suñ borom defal na ko xéwlu mu jëlee werdu mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mubasharatan te muy lu wér ndax ku ne xam na ne loolu ku ne xam na ne ci mintaqa bi bi ñu nekk ku ko fi masa am xamee ko benn cheikh bu ñu wax ne jëlee na fi werd an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mubasharatan loolu xemesu ko kon loolu lu ama am solo la bokk na ci it sun bokku taalibe murid yooyu nekk Mauritanie te nekk ci yoon wi daana Cheikh Mouhamed Ahmad Misk jëmam sax di daat dana ñuy wax ne bokk na ci liñ seetlu mooy ñiñ seetlu daal ca foofa ñoom ñu yor werdu wi di ko jëfandikoo seetlu nañ ci ñoom ne ñaare toujours dañuy am dañu doon ñu gudd fan dañu am itam salaaxul xaal dañu gudd fan te itam wax dëgg yàlla seenu dund dund gu teey gu baax lay doon goo xam ne des na leen ñee itam seenu dund euh, dana sax xaj na am ay taxliil wala ay taxliil mu ci wax naan xaj na jàpp nañ ne bokk na ca la ko waral gudd fan gi xaj na sirra ba ma ngay jóge ci baatub yaa baax boobu nga xam ne ñëw na ca asmaa ya ñëw ca mujj ga euh, yaa karim yaa jëm yaa wadud yaa rabbal alamin yaa baax yaa wadud ba mu jeex xaj na bokk na ca la loola di sotti ko kon gannaaw loolu ci tënk itam ñu ñëw ci awraad yi waxtu yi am ndax daa am ay waxtu werd ci turuq yépp dañoo am seeni waxtu yu ñu koy def ci tënk daa am waxtu woo xam ne ku ko ca def dañu tudd ne da koo joxe ci waxtoom ada waxtu woo xam ne ku ko ca def mooy defoo ada waaye da def qada waxtu wi nga xam mooy waxtu adaa ba tey dafa am ñaari xaaj loolu moom dana neex a wax ndax suñ mbokki jànkati fiq xam nañ loolu bu dee ci waxtu suba gi daa am fu mu tàmbalee fu mu yem mooy li ñu tuddee waxtu muxtaar wi mi ngi tàmbalee fu njël jote saxar fu waxtu njël jote moo li ñu tuddee as-sudusul axiir min al-layl fu mu jote foofa la waxtu muxtaarum jëfandikoo wérdum wi tàmbalee ba keraw jant bi fenk tulon shams fa la muxtaar mi yam daruri ja tàmbalee fa ba yegg ci zawal mooy fi nga xam ne tisbaar jot na diggante boobu mooy waxtu adaa wi xam ngeen ne adaa day am waxtu muxtaar ak daruri loolu jërul dugg ci détail yi fi fiq la euh, en tout cas li ci jarale rek mooy muxtaar moom niñ ko daan waxee rek sumiyal muxtaaru muxtaaran li anna al mukallafa muxayyarun fii adaa'ihi bayna ajzaa'ihi fu ko ci soob ci diggante waxtu muxtaar yi mën na ko faa jëfandikoo dara ko ci fekk suñu ku ko génne nag te amul ngant bu amee ngant doog a ci waxtu daruri ndax ab daruri li ashaabi darura loolu leer bu waxtu zawal weesoo nag te jëfandikoo woo ko mooy kon léegi adaa moom raw na la xadaa moo ci des xadaa gi nañ bàyyi xel ne werd waxtu wum la faatee da ko war a fay wujuban doonu loo xam da nga naan rek ah gannaaw azkar laa ci yëf daal du farata nangam euh, gannaaw xaddam lu war a weesu nangam ak nangam ittihaad ci noonu léegi weesu na kon damay bàyyi na déedéet da nga koy fay wujuban xañ na loolu sax temps bi da ko dul bu ko mayoon dañ ci gën a leeral tuuti ci tënk rek nañ xam ne bokk na ci tax ci tasawuf fi di wax ne werd dañ koy fay mooy ndax dañuy wax ay mbir bokk na ci dañ koy niróoleeg julli al wirdu ka salaa ka salaa kon xam na ne tuqda wujuban bokk na ci dañ naan wird kat ku ne xam na ne ay azkar laa ci yëf kon ci cosaan génnutoon xaddu man duub bu la neexee jëfandikoo bu la neexee bañ koo jëfandikoo kenn lu la forcé ne fokk da dem ci ab cheikh tër mu jox la wird waaye nag saa yoo demee ba si sa yittee bopp nga dem jël ko ba tàmbali ko jëfandikoo ah léegi day soppee nekk waajib ci yow ndax lan day yor léegi xukmu nazr nazr li ñu tuddi nisar suñ mbokk yi yaakaar naa jàng nañ ko téere fiqh yi al aymaan wan nuzur ak yooyu nisar ku ne xam na ne la ngay nisar day nokk loo xam ne du woon farata du woon farata loolu la ñu nisar te loola it lu ci dañ koy nisar du woon farata ci yow waaye saa yokkasee ba nisar mooy da ko koo waral ci sa bopp fokk da nga koo war a matal man nadara an yuti allaha fal yuti'hu wa man nadara an ya'si allah an ya'sihu fala ya'si ni mu ñëw ci xadis kon loolu bokk na ci waral ñox loolu bu dee ci waxtu ngoon gi muxtaar mi mi ngi tàmbalee ci fu waxtu takkusaan jote waxuma gannaaw julli takkusaan fu waxtu takkusaan jote laa wax fi la muxtaar mi tàmbalee ndax man nga koo jëfandikoo wer da ko ba doo dooga julli takkusaan man naa ne waaye lu man defe mooy waxtu takkusaan na dugg ba noppi bu duggee fa lay tàmbalee ba yam waxtu timis fu timis jote mooy muxtaar mi jeex na lan moo des daruri ji moo des ma ngay dem ba ca alfajrul kadib mooy ba waxtu njël di jotaat moom it foofu la yam foofee fa la muxtaar mi daruri ji di yam ci waxtu ngoon gi loolu mën naa bàyyi xel bu ko weesoo kon léegi lay des mooy fokk xadaa doo nga moo la dese mooy fokk da fay nag moom ak fu mën a yem xadaa moom laysa lahu haddun yantahi ni ko Cheikh Ahmad ibn Hasan waxee ci manzuma dalil man ramat dalil yëmut fenn day continuer ba faaw euh, waaye nag danañu wax ne it man naa bàyyi xel ne doonte ne sañ nga koo jëfandikoo waxtu njël lu jiit fajar di jot wala waxtu takkusaan jotee doonte ne julleegoo it teewut def gi nag gannaaw boo jullee suba ba noppi ci suba gi wala bu dee ngoon gi gannaaw boo jullee ngoon ba noppi takkusaan ba noppi mooy li gën waxtu mooy waxtu yu gën ngir loolu yi am na ay yëfi boppam yu waral euh, mashaayixu tasawuf di tartib seen awraad yi ci waxtu yooyu yi ngir bokk na ci rek ay addila yoo xam ne yu ñu xam la sharia xadiis yooyu ñëw euh, suñ borom xadiis xudsi bi euh, sama jaam bi tudduma aw waxtu ci suba gi aw waxtu ci ngoon gi ak fikama baynahuma wala ak fikama baynahuma euh, loolu bokk na ci ñi istidlaalu ak yeneen yeneen ku dem ci Irnaaw Laadim da nga ko ci fekk bari na lool. Euh, kon ci tënk loolu mënees naa wax ne ci waxtu yi doy na waxoon nañu it ne nag fay yëmut fenn walaysa lil qadaa'i haddun yantahi waaye nag na nga góorgóorlu saxit nag ba. luy waral fay bañ laa dal bañ laa dal am na lu ma ta tuuti mooy ci koo xam ne day jëfandikoo werd bi ñu tuddee al werdul xaatim moom wuute na ak yee ay waxtu Cheikh moom dama jëb daga na nett nag ci Ighnaaul Adim moom daa am waxtu boppam ay waxtoom yan la mooy gannaaw tisbaar jëm takkusaan ak gannaaw timis jëm gee waxtu muxtaaram waxtu yooyu la loolu mooy ay waxtoom gannaaw takkusaan jëm timis gannaaw tisbaar jëm takkusaan la bëgg am ak gannaaw timis jëm gee ci waxtu ngoon gi ñaari waxtu yooyu ñooy ay waxtoom ci koo xam ne dana ko <coughs> dana koy jëfandikoo mu bàyyi xel noonu kon xaj na sa am na luñ daroon lu jëm ci luñ tuddoon ahkaamu tafasil jëm ci taqdimaat yeeg taxiraat yeeg yooyu ak xasroog yooyu waaye dañoo jàpp na xaj na buñ ci duggee dana gën a guddal waxtu yi mënees na koo junj lu gàtt rek te bàyyi xaj na mën naa am ñu ko laaj wala dara mooy werd wi dafa am lu ñu tudd ay usul ak ay muqad ay muqaddimaat ak i usul ak i xawaatim boo demee ci al werdul xafiif muqaddimaat yi mi ngi tàmbalee ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim ja njëkk a wax ba fa ngay waxe wa ufawwidu amriya ila allah inna allaha basirun bil ibad loolu lépp mooy muqaddimaat yi usul yi mooy la tàmbalee ci xasbi allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ba ca gannaaw salaatul fatih téeméer yoon ba teg ca la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyun la yamuutu bi yadihi alxayru wa ala kulli shay'in qadir fukki yoon foofa la usul yam xawaatim yi mooy la tàmbalee allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammad ba mu jeex ba ca subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun ba fa mu yam loolu mooy xawaatim bu dee ci al wirdul kaamil muqaddimaat yi ma nga tàmbalee ca tàmbale a billahi minash shaytaanir rajiim ba tey ba ma nga yam ca wa ufawwidu amri ila allah joojee fam yam kon lay usulee mooy xasbunallahu wa ni'mal wakiil ñaar téeméer yoon ya ak xasbiyallahu ya ca tegee juróom-ñaar yoon ak salaat lu yi ca tege allahumma salli ala sayyidina wa ala yoon ya ak laa ilaha illallah ba ca fa nga jeex la salaatul fatih téeméer yoon ba teg euh, ba teg salaat fatih téeméer yoon ba teg ci laa ilaha illallah ji foofu la yem xawaatim yi ma nga tàmbalee ca falaq ak naas ba ca mujj ga kon loolu mat naa bàyyi xel ndax pour ñu xam taqdima ta'khir fokk dañu xam muqaddima usuli xawaatim yi léegi nag yooyu ñu tënk noonu ñu ko tënk dañuy wax ne yow miy jëfandikoo werd wi te muy lu mat a bàyyi xel ndax bari na ci suñ mbokk yi ñoo xam ne duñ ko jëfandikoo ñàkk xam yu mel nii bokk na ci li waral duñ ko jëfandikoo te buñ ko xamoon dana yomb lool mooy bu fekkente ne da am tënk-tënk bu la gaaw yitte da xëy liggéey wala da ngay gont liggéey wala da ngay xëy jàngi wala xëy jàngale ji wala tënk-tënk yu la gaaw te yitte yu far yu mel noonu wala sax xaj na waxtu suba waxtu woowu daal ay nelaw dikkal na la yoo xam ne mënoo ko boolee booleeg werdu ko lépp ni nga ko bëgge léegi da am sañ-sañ boo am mooy def li ñuy wax taqdim ak ta'khir mooy lan danga naan debet usul yi rek ca xafif ba xaatim ba yépp usul yi rek ngay jël jàng ko bàyyi muqaddimaat yi xawaatim boo demee ba ngant la nga amoon deñ boo mënee fexe nag ba def ko balaa waxtu daruri jaa jeex moo gën nga jàng muqaddimaat yi ak xawaatim yi kon loolu lu mat a bàyyi xel la ci xeeti xaalaat yooyu ñu wax yépp ci koo xam daal dafa am ngànt rek ci gàttal loo xam ne mayu ko mu man koo jàngandoo lépp ba mat wala yu deme noonu ak yu tënk-tënk ki yàkkamte yu mel noonu kon loolu mat naa xam mat naa bàyyi xel lool euh, euh, niki yi la waxe ne ba tey ci ku mel noonu sañ nga fi ne njël jot rek nga xam ne kat yow foo sëlmalee fajar da nga daal di gàddi sab saak dem ca daara ja jàngale ji wala nga jàngi wala gàddi sab saak dem liggéey wala nangam wala da ngaa defoon ci guddi gi lu tax da ngay mën a doo mën a xoole da ngay nelaw wala nangam fu njël jote man ngaa jël muqaddimaat yi la usul yi jàng ko bàyyi muqaddimaat yi xawaatim yi bu waxtu wi jàllee ba cinquante jeex nga jàng muqaddimaat yi xawaatim yi gannaaw kon loolu mat naa bàyyi am na lu ñu tuddee itam alxasr xasru mooy li ko di ma taxir mooy taqdima taxir yow fokk da ngaa jël usul yi rek jàng ko bàyyi muqaddimaati xawaatim waaye da nga ko jàngaat moom fokk xasru nag mooy usul yi kese ngay jël jàng muqaddimaati xawaatim doo ko jàng léegi te doo ko fayal loolu mooy xasru xasru nag lu mat a baxel la ndax moom it lu ñu sañ la waaye ci ay barab euh, bokk na ci ku mel ne koo xam ne dafa nekk ci liggéey bu bu bu tënku bu koy tënk boo xam ne ca lay jëlee ab dundam wala yu mel noonu kooku sañ na lu mel noonu walla nekk ci xat-xat yu tënku lool waaye lu mel ne jàng ak jàngale gisees na ci mbindum sëriñ bi ci majmuwa bi ñu laaj ko mu wax ne kenn du ko xasru ngir li taaluma taalim déedéet kenn du ko def jàng ak jàngale dee su ko xasru ngir moom daad ne it kon lay tax ñu xasru ko mooy astaghfirullah alazim damaa sax dafa wax ne lay tax ñu xasru ko mooy tukki boo xam ne dees na ci xasru julli loolu jëru dugg ci détail xam nañ ko ci fiqh masaafatul xas rek surul ya ca aju yëpp tukki boo xam ne loolu na ca tukki booba ca lañu sañ a xasru werd nga xam ne usul yi dong ngay jàng muqaddimatul xawaati bi doo ko jàng te doo ko fayal lu dul loolu sañee sukk moo xam muy ta'allum ak ta'lim wala laneen lu mën a doon loolu itam kon lu mat a bàyyi xel la kon ñu ñëw ci lu gàtt ci surut yi moom it xam na waxtu yi daa ne ñu ngi ciy jël lu bari ah ah léegi ci surut yi xam naa moom it tënk bu gàtt lay doon rek am na lu ñu tuddee sorotu sixa ak lu ñu tuddee sorotu sorotul kamal sorotu sixa ak sorotul kamal sorotu sixa yi bokk na ci bi ci jiitu mooy al izn nit ki balaa ngaa sañ a jëfandikoo werdu yi da ngay am izn ci jëfandikoo ko izn nag lu am solo la xam ngeen ne ci tasawuf am na lu ñu tuddee al izn al am ak lu ñu tuddee al izn al xaas al izn al am moom leer na masalan werdu maxuus sëriñ bi digal na mboolem taalibe yi ñu jëfandikoo ko loolu isna am la waaye lan mooy al isnul xaas mooy nag gannaaw ba dangay ngay jóg dem ci sëriñ Abdourahman ca Darou Moukhty wala sëriñ Cheikh Khadi wala nga dem ca sëriñ boo xam ne am na ca isne ci jëfandikoo ak charte yi ca war a am mu yëkkati ko jox la nga dox ko seen jëfandikoo loolu mooy al isnul xaas wa illaa boo ko jëfandikoo te amoo ci isne boobu yi sëriñ bi laajoon nañ ko ko ca majmuwa ba mu tontu ca tontu bu leer te am solo dama leen koy jàngal dafa wax ne kooku def ko laaj ndax sees na ko jëfandikoo benn wird ci xeet wird wala yooyu ci wala sax même bu doon tur yàlla rek ci lu dul isne mu daal di wax ne innal axda <coughs> bil izni min al ma'zuni lahu huwa alladhi yanfa'u naf'an yatawalladu minhu az-zahir wal batin wa amma al axdu bi ghayrihi fa huwa mujarradu ibadatin wa hiya bi biha fi kulli shay teg ca wa ma xalaqtul jinna wal insa illa fokk jël wird di jëfandikoo da jël wird wi jële ko ci ndigal koo xam ne ku amoon ndigal ci jëfandikoo ko la moom it amoon ndigal ci joxe ko loolu lu mat a baxel ki la koy jox day am ndigal ci istimal am ndigal ci i'ta bu benn manqué bu la ko joxee du baax loolu mat naa bàyyi xel ñu bari dañuy juum ci loolu dem ci am Isa Gueye rek amoon na isni ci istimal ko xamul ne isni ci ata charte la mu jël jox la yow mii jëfandikoo jëfandikoo wér du mahfuz yow yaa ngi jëfandikoo ay azkar yu baax alhamdulilah danga nga am tuyaaba ndax tudd yàlla foo ko mën a tuddee ànd ako sell da nga am tuyaaba waaye nag lii sëñ bi wax njariñ li nga xam ne mooy njariñ lu mag liy feeñ ci zaahir ak baatin lu baree bari di ci juddoo ci asraar ak leer ak yëf ak mën a yeggale nit ci yàlla ak tarbiya ak lépp loola ma ngay juddoo ci al isnul xaas boo xam da koy jëlee ci koo xam ne da dafa am isne moom itam ba noppi ci anam yooyu ñu ko waxe woon ci istimal ak inta boo ko jëlee di ko jëfandikoo te sart boobu amut boobaa mu jaroo da ibada lañ koy jàpp jaamu yàlla la ndax ku ne xam na ne ayab alquran wala autour yàlla wu mën a doon wala salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam wala istighfar foo ko defe te sellal ko da am tuyaaba insha allah ndax jaamu yàlla waaye yéen ciy jigee moom yow sa yoon du ca nekk kon loolu lu mat a bàyyi xel isna xaas nag na xam ne sax loolu tënkuwut ci wërd wii jóge sëriñ bi rek ci wërd yépp la ci tasawuf bi si fa am turuq yépp sart yooyu la ñu yor tijaani yaag xaadiriya shadiliya yépp naqshabandiyaag turuq yépp sart boobu ñépp ko bokkale ndax loolu yëmut ci rek werd kese waaye jëmmi lépp luy xeeti tur yàlla yi ñu jëfandikoo rek bu weesoo asmaullahul xasna yi ngay jëfandikoo rek yu wees yooyu ci anam yeneen yi ñu koy jëfandikoo daa am xasoosia fokk isnu xaas day am wa illaa doom jël loolu lu mat bàyyi xel la léegi nag dangay dégg koo xam ne danaa la damaa dem ci marché ba rek gis fa ñuy jaay nus xaga duma xus ma jënd tàmbalee di yosaklo di toj toj baax na laa nga yaa ngi tudd yàlla waaye wér-doo wér maa ko sama wér-doo loolu nag mat naa bàyyi xel <coughs> euh, bokk na ci charte yi ci des bu ñaareel bi mooy wax wérdu yi nga di ko jàng ci waxtu yooyu ñu waxoon muy suba gee ngoon gi ci bu dee xaati euh, xafife kamil bi ak gannaaw diggante suba takkusaan wala timis ak diggante timis ak gee ci bu dee alxaatim <coughs> bi ci dégg mooy jamono ji nga koy jëfandikoo da ngay noppi. kenn du yor werd wi di di jàng werd wi boole ko di waxtaan wala di wax loolu du am da ngay noppi diirub ngay werd da ngay am na nag ay barab yoo sañ a waxe loolu xaj na duñ ci dugg ngir day gën a yàggal mën naa am ñu ko laaj xaj na wala yooyu ak itam da am ak laab jamono ji nga koy jëfandikoo itam ba tey <clears throat> mënta na ci chartu kamal yi jamono ji nga koy jëfandikoo yéene ji ngay yor da nga ciy boole yéene ne da ngay def li ñu tudd istimdaad tëbbulu ci sa sëriñ bi nga xam ne ci moom la ñu werlu yu jóge muy Cheikhul Xadim même bu doon ci tasawuf bi si am ci cheikh bu mën a doon ci beneen tarixa beneen istimdaad ci moom maanaam asraar yeeg anwaar yeeg yi la suñ borom di jox ci werdu wi yaa ngi ko yaakaar a jote ci barkeb mu jaar ci cheikh diw sàng mi ñëw ci yow boole koog nag istixdaar loole ak suuraam sax boo ko mënee diirum nga jëfandikoo werd wi loolu it charte kamal yi la bokk bokk na ci it jublu xibla jamono ji nga koy jëfandikoo lu dul ngant da ngay jublu xibla lu dul ngant nekki noonu it jamono jooju di diglu yeneen i wax wala di xool yeneen i mbir la lépp gënut dañ koy bañ ndax bokk na ci li tax sa xewlu du mat euh, bokk na ci it fi nga koy jànge day doon barab bu laab fi ngay toog day doon barab bu laab euh, dagan na it sax nag lu mel ne nekk ci du fokk ci ne dangay toog ci suuf rek wala nangam ci fan yee doon naa ko laaj Cheikh Misk ndax dagan na di ko jàng ci ko war koo xam daa nekk ci oto wala war ci daaba wala ci avion wala dara di jàng wér ci biir mu ne dagan na mën naa nekk dara nekk ci ndax bokk na ci li ma ko doon tax di laaj doon amum lënt ngir ne boo demee ci tariqa tijaaniya jawharatul kamal dañuy tere ne deesu ko jàng ci ruku deesu ko jàng ci ruku loolu nag moo ma juraloon may am istiskaal tuuti ngir bañ ñu am ci niroo wala yu demee noonu euh, waaye yàlla baax na bokkuñ ci loolu euh, bokk na ci jàng alquranul karim bis bu nañ baxel ne jàng alquran ci bis bu tënkuñ ko ci ab dayo kenn ñëwu la bis bu set ñaari isib ak nisif wala ñett wala nangam danañ leeral lu tax bis bu set jàngal dara ci alquran noo ko mane ku man xis bu baax na ku man xis boo nis baax na ku man ñaar ku man fukk ku man ñaar fukk ku man wàcce kaamil bépp baax na bi xasabi taqati wal imkaani noon la ko cheikh ahmad ibn ah, ahmad ibn hasan waxe noonu lay demee sëriñ bi wax na ko ci biir majmu'a bi sax ci tontu yi noonu la ko wax bokk na ci taqoog julli mbooloo ci bu dee góor lu dul ngànt taqoo julli mbooloo ci bu dee góor lu dul ngànt loolu itam ci shurutu kamal yi la bokk euh, julli mbooloo nag ku na xam na ne la ca gën a gën ku ko man mooy nga dem defee ji ko ca jàkka ja bokk koog julli ñëpp bokkaat na ci shurutu kamal yi mooy guddi gu jot da ngay naafila masala bu mata bàyyi xel ngi nii guddi gu jot da ngay la ñaar fukki rakk ak ñaar ak witr ak ñaar ak fukki rakka ak ñaar ak witr yoo xam ne sëriñ bi nee na ca majmuwa ba Cheikh Ahmad ibn Hasan même tuddaat na loolu yi ci manzumam boobu Cheikh Ahmad ibn Muhammad Ahmad Misk jëkkoon ñu ko nett liit fukki rakka ak ñaar guddi jot dolli ca witr fukki rakka ak ñaar yi fukki rakka yi mooy rakka yi nga xam ne danga cay tari ñaari xisbu ak nisif teg ca ñaar rakka yi chafon ni ñu ko xamee teg ci witr ashrata arba'in bi ashri rak'at la budda minha ay isha'i tabi'at mënta ñàkk foofu nag bokk na ci fi ñu bari daan juume Serigne Moustapha Diop al-Kokki ku am xam-xam ak xibra la ci fànn gi dana jox la am solo dana wax ne yàlla nañu yàlla jéggal waaye lu bari sax ci suñu mag ñi masala bi ñu ci bari juum nañ ci ba ba noonu maanaam ngir niñ déggee njàngul alxuraan mi ci la njuumte am maanaam ñu bari dañoo jàpp na njàngul alxuraan mi mooy da nga yor sa jukki jàng ñaari xisb ak nisf ci guddi wala bëccëg ndax nam ñëwee ci siixa yu bari ni ñu koy jotee nañ ko taabire noonu la te fekk taabir ba daa aajo firi wala nga dem fu ñu ko firee bokk ku dem ci majmaa ba ca leetar yooyu sëñ bi firi na ko ku dem ci manzuma dalil man rama dalil ahmad ibn hasan firi na ko ak yu mel noonu kon fukki yooyu ci ngay jàng ñaari xisib ak nisif sëriñ bi ne loolu mooy ci ku mokkal alquran ku mokkul alquran wala mokkal na ko sax waaye am na ngànt lu tax ba mënta naafila ñaari xisib ak nisif moo xam ngànt la day naafila lu man maatay sax lahu min alquran lu man teg ca ne donte ne sax day jàng rakkan bu ne mu jàng ci ñetti suuratul ixlaas rakka bu nekk ñett suratul ixlaas tëjee chafa ak witr mu jeex bu ko defee ñaari xisb ak fi yam waroon a jàng ci naafilay guddi ya mu jàng ko nag ci xool nii la ñu tudde durus jàng ko nii fi layl aw fi nahar noonu boobaa moo xam ci guddi gi mën na ko ja jàng wala bu ko mënut même bu subaa mu jàng ko ci nii loolu loolu kon lu mata bàyyi xel la euh, ñu bari nag njuumte bari na ci lool euh, ba tey dikk na foofu itam euh, ci waaw baax na nañ ko tënk foofu rek bokkaat na ci charte yi ba tey ñett weer wu nekk nga woor ñetti fan loolu itam ci shurutu kamaal yi bokk bokkaat na ci di góor góorgóorlu ci di taqoog nit ñu baax ñi nga xam ne jub topp yàlla mooy seen mbir bokk ca it fukkeel ba moytu kabaayir yépp te boole ko it ak di saxoo di tuub ci suñu borom foo toll te lépp lu la rëcc ci bàkkaar yi itam nga tuub ko fasaasa bokk na ci it bu mujj ba mooy sa farata yi mënta ñàkk nga jàng loolu itam lu mat bàyyi xel la kon loolu mooy charte yi ci tënk euh, xaj na amoon naa sa ab iskaliye boo xam ne bëggoon naa ko tarax waaye xam naa waxtu wee tax nañ ko junj rek ba iskaliye bi mooy chartiyatul wird chartiyatul wirdil maxuud fi tariqatil muridiyya maanaam moom loolu man iskaal la ci man maanaam ndax charte la sama mawqif rek bu ma ko sañee am wax dëgg yàlla ñi ma dégg ñuy wax lépp dañuy wax ak dëgëral ak wane ne du charte ci yoon wi ñu ngi indi itam ay lay yu ñu sukkandikoo man awma sañ-sañu am mawqif waaye bu ma dama naan ci li ma jort wax dëgg yàlla jort naa ne charte la ci yoon tey am na ay adilla ki yëpp yu ma jàpp ne firndale yu ko mën a tegtale euh, nañ ko tënk noonu ba dem ci leneen ngir waxtu yi <coughs> waa xam naa nañ ko tënk noonu ndax damay ba ñu dugg ci mu gudd tuuti léegi tomb bu mujj bi nga xam ne moom lañu tëje tëjee mooy nag ñu xam ne jamono ji ñu toll aajo woo nañ lool al wirdul maxuud wala al xisbu walla wala awraadu Cheikh al Xadim aajo woo nañ lool jëfandikoo ko nag ci jamono ji ñu ngir lan jëfandikoo ko ak tasaare ko it nit ñi xam ko ngir ku ne xam na ne doomu adama ni ko yàlla bindee ak yi ko composé yépp lu ne day am lum aajo woo biir bi day aajowoo aw ñam di aajowoo ndox bët yi day aajowoo nelaw nangam nangam ruuxam itam day aajowoo lu koy namm ak lu koy dundal jamono ju nekk ak lu koy tanmiya muy gën a jëm kaw ku ne xam na ne jamono juñ toll doonte ne ànd ak yàqu-yàqu yi jamono bari na lool te naka jëkk loolu ma sàmm waaye téewut da nga seetlu lu bari ci ay nit ñoo xam ne maru ruux moom da yëg ne am nañ ko maanaam am nañ yëg-yëgu ne seen ruux yi war nañ koo jéem a sellal war nañ koo jéem a laabal war nañ koo jéem a yëkkati ba yegg ci martaba mu mën a yegg mu leen yàlla xéwaleel loolu nag bokk ci lim jur jaxasoo gi am fu nekk léegi yaa nga fay dégg ay nit ñuy woote ci yoonu euh, euh, tasawuf gépp rek ci gàttal suñu yoon wii nag bi sifatin axas noonu bis bu set yaa ngi dégg wootekat bu bees am diw sàngam mu nekk fee nee na daa yegg ci yàlla wala daa am nangam ak nangam wala yegg na ci martaba sàngam ak sàngam day yeggale nit ñi day def nangam day jox ay awraad nit ñi di ko jëfandikoo daleen di lii da leen da leen di war nangam yu mel noonu ñu gisit yi ciy juddoo yépp ndax benn duñ wax ne dañuy wax ne ñépp nekkuñ ci dara ndax it xamuñ ñépp waaye liñ mën a xam mooy li ci ëpp ëpp ëpp wax dëgg yàlla ay xott rekk fa ne waaye dara ne ko ndax ama Issa Gueye dong lay doon moo xam ne ay pexe addunaam ak yi bëgg-bëggam lay yor seet na pexe yu mën a jaar ba mën a réussir xaj na mu të seet na léegi nit ñi am nañ yëg-yëgu ruux guñ mën a jaar ba sellal seen bopp ak nangam mu jiitu ji leen ca loola kar leen ci wan leen ne leen moom li ngeen soxla maa ko am boo leen ñëwee ci man da ngeen xeetli di joxe ay mbir di wan nit ñi ay yëf di leen dikk ay yëf di wan ne yegg ngeen ci martaba sàngam ak sàngam te dara wéru ci gis nañu it ay nit ñoo xam ne sax far jural leen ay conséquences yu leer diw sax nga moo xam ne dégginam nam diw muy yor ay yëf yu muy joxe ka nangam mu dem ci tàmbali ñaari weer ñett nga koy gis muy tàmbali sol ay weexam di yori kurusam di tocc tocc taxut ma ne ku sol lu weex nangam déedéet taxut ma ne kurus nangam déedéet waaye yor ay yëfam léegi nga jekk-jekk gis ko mu tëlbati romb la ci mbedd mi gàddu yi dàllam dof kenn dootu ko mën a jariñ diine dootu ko jariñoo société bi dootu ko jariñoo dootu mën a jariñ boppam mu jeex mu yàq te lu ko jur yooyu yépp bokk na ci li ko jur raw ci sunu yoon wii ñun sàggane guñ sàggane yor bi te saare wuñ ko wax dëgg yàlla joxuñ ko te fonkuñ ko it wax dëgg yàlla bu ñu waxee dëgg tam tam neex wax dama naan murid yi boo leen dajaloon ba muy tuut vingt quinze pour cent yu jëm kaw laa wax yu ko ëpp lu ëpp pour cent daanaka xamuñ ne sax lu ñu tuddee wérdu maaxus am maanaam xamuñ ne suñ tubaa am na wérdu far fi ne loolu mooy li am même ci suñ senegal bi suñ mbokki tarixa yi ñu fi nekkal ñu néew nga fay dem gis ñu xam ne am na murid am nañ aw wérdu parce que ñun su ne nekku ci duñu wax lu ci jëm fonkuñ ko da ngay dëkk ak nangami murid ay at wala yooyu yow nga doon ab tijaan yi wala xaadir yi wala yooyu fu suba jotee da nga toog yor sa wérdu wérdu ko wala waxtu gannaaw waxtu juróom yi ci bu dee xaadir yi ak yooyu nga gis kii nga bokkal moom wenn waxtu woo koy gis mu yoru kurus naan daa am werd lazim mu war a jëfandikoo doo gis doo ko mën a fokkoon ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu bari kon daal ci gàttal bu ñu xoolee danañ gis ne euh, jaxasoo yi am ak yi ci juddoo yépp ñi nga xam ne dañuy jox nit ñi ay werd ñu koy werd di jëfandikoo di jekki-jekki di gis ay yëf yoo xam ne seytaane rek la du dara ñu leen di wan ne yegg nga ba sàngam wala maqama sàngam yegg nga fa te yow fii nga toog jóge goo fi loolu ku ne xam ne seytaane la day gar nit day day day gàllankoor nit xaajib dëgg la boo xam ne dara féetu kaw ak yu mel noonu yëpp kon nag ci tënk rek lu gàtt manees naa xam ne kon aajo ji gën naa judduwaat ci ñu jëfandikoo ko ak itam tasaare ko ba doom yoon wi xam ko di ko jëfandikoo ñi bokkut ci yoon itam buñ ko jëfandikoo itam teewul ñu mën a xam ne rek lu am la ndax sëriñ bi kat moom ca tàmbaleem sax wax dëgg tënku ko ci ñu ñu tuddee ay taalibeem rek waaye may na ndigal mboolem jullit ñëpp itam ñu sañ ko jëfandikoo loolu ñëw na ci iroo na dim suñu xam dim jób daga nett na ko kon xam naa ñu tënk foofu rek ngir waxtu yi di jéggulu bokk yi baax di wax ne lépp lu ci am rek ma nga xam ne weesuul yéene rek lañu am waaye du xam-xam bu ko mate du man-man du dara waaye am nañu yéene rek yéene nag xam naa moom lu mu gàtt-gàtt daañu ko sañ am ñu ngi ñaan suñ borom lépp lu ci jub ñu mën koo jariñoo lépp lu ci njuumteeg dëng itam ñu jéggal na ko baax a baax di santaat bokk yi baax wa axiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa wa barakatuh sëriñ Issa Gueye ci waxtaan wa am solo wi nga xamante ne moom nga ñu baaxee tey jii nii te ma aju ci werd ci tasawuf rawatina wirdul maaxuus mi nga xamante ne sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul moo ko indi te jagleel ko mbokki murid yi wala sax jagleel ko jullit yépp laay wax comme ni nga xamante ne noonu nga ko la ci biir waxtaan wi Euh, xam ne waxtaan wi am gu mu am solo tax laaj yi bari na lool lool xam naa ne ñàkkul ci biir laaj yi sax ay laaj yoo xamante ne moom tontu na ko ci biir waxtaan wi xam naa ne loolu moo tax dañuy jox kàddu gi al ustaas Ahmad Mbaw su ko defee mu tànn lenn ci laaj yi nga xamante ne xaj na sëñ bi tontu wu ci ci biir waxtaan wi mu jukki ko rek xam naa ñu jéggal ñu ñenn mbokk yi nga xamante ne am nañ fay laaj. te waxtu yi duñu mën a may ñu jàllale ko ndax bu ñu xoolee laaj yaakaar na ni war naa ab fanweeri laaj te li des ci waxtu yi daanaka fukki minute rek la kon xam naa da ciy tànn lenn ci laaj rek ñu tontu ci insha allah kon ñu jox kàddu gi Oustaz Ahmad Mbaw asalaamualeykum wa rahmatullahi wa ko mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci weeru koor wu tedd wii di leen ñaanal jàmm te koy sàkku ci yéen tey ñaan yàlla mi am jàmm te kum ko defal nga am ko yàlla nañ ko yàlla boole defal Seydil Muhadir ci turu muassasatul Wafa bi xuquqil imaan ñu ngi lay sant bu baax di wax ni mawdu bi liñ ci doon séentu am nañ ci lu kawe laaj yi rek firndeel na ko waaye waxtu wi dafa mel ni dafa xocc lool ba tax na dañuy daal jëkkante jëkkanteeg moom rek mbokk mi nee na bi mu rafetloo waxtaan wi yëpp dafa seetlu li ëpp ci taalibe yi suñ jébbuloo duñ laaj wérd sëriñ bi itam du leen ko jox du leen soññ itam te yoonu murit dafa am wérd muy di muy wérdul maaxuus muy laaj loolu loo ban digal ak ban xalaat nga ci am. loolu de xam naa xalaat moom lu gàtt lay doon daanaka xaw nañ koo junj mooy rek wax dëgg yàlla. bu neexee wax ak bu neexut a wax weesuut sàggante daal ci li ma jàpp weesuut loolu mooy ngir ne lu mën a xew même bu fekkee ne jàpp ne xaj na du sart ci yëf yi ku ne xam na ne sëriñ moom lu jóge ci moom lu am njariñ la ku ne xam loolu ku ne xam na ne lu jóge ci moom lu am njariñ la bu ca waxutoon njariñ sax danañ xam ne lu am njariñ la rawatina ba nga xamee ne waxal na ci boppam ay njariñ yu bari yu wuute ñi àndoon ak moom ci mag ña àndoon ak moom itam bind ci wax am ci ñoom boog ñu bind wax ci ay njariñ yoo xam ne am na ci ak lenn ci ak njabootam ku mel ni ñu ko doon junjee léegi euh, kon daal xam naa weesu daal am nu a def ba joxaat ko yitte jàpp naa loolu daal mu ne si wax lu weesu loolu. jërëjëf mbokk mi mu ni dafay laaj jamono ji dafa am ay gone yu jëfandikoo ay wér ba far tàggoo ci seen sago dof mu ni lan euh, euh, moo waral ñuy dof ak lan moo ci pexe ci loolu ba tey loolu jàpp naa daanaka tontuwaale woon nañ ko ndax rek weesu wut dugal seen bopp fu ñu warutoon a dugg te bokk na ca leneen ko jural am fu ñu leen waroon a dugal te dugaluñu leen te nit nanguwut faraal dañoo wax ne al aqlu wal jaw ya bayaanil faraal te boo xew daa am fii wàllam maanaam yëg-yëgum nit laa bëgg wax moom nit mënta dem noonu rek ci vide fokk day am lu feesal ay programme am ki yëfam mënta ñàkk benn nag ña ko war a feesal xam ko teg ko ca yoon wa wa illaa teguñ ko ca mu jéem ko seeta boppam bu ko jéemee seet mën naa am ci tawfeex suñu borom a ngëneelam mu dajeeg yoon wa waaye mën naa am it nag mu fétal yoon wa te boobaa lu nekk ca mën a juddoo mbokk mi dey laaj mu ne ndax wér wirdul maxuus mënees na koo jël ci kaw bañ ci am ndigal maanaam ndax sañees na koo jël rek te fekk doo ci am ndigal ba tey loolu yaakaar naa waxoon nañ ko ba tey loolu it ta nekk mënta nekk sëriñ bi noonu mu ko leeral boppam muy lu leer képp ku ko ku ku ko jël ci lu dul izn xaas boobaa mujarrad ibada lañ koy jàppe waaye lañ cay séentu ci ay digg ak yañ ca defaat yépp kooku moom yoonam du ca nekk loolu nag ku ne xam na ne xanaa wur tax nit nit di jëf ki day laaj mu ne ndax sañas naa jaxase ay wird ay wird yu bari nga jël ko di ko jaxase ba tey bu dee ci yoon wii moom sëriñ bi radiyallahu anhu bokk na ci ay misaatam walla ay mazaayaayam sax bokk bokk na ci moom joxe na ndigal ci maye ku aju ci moom nga sañ a jëfandikoo awraat ak ahzaab yi jóge ci aqtaab yeeg wala yu gaa yu baax loolu sëñ moom Lamine Diop Dagana nettal na ko ci Irwaa'u Nadim sëñ bi joxe na ci loolu ndigal ab murit masalan tey yow nga jël al wirdul mahfuz ci anam gi nga ko war a jaare ba mu leer téewut sañ ngaa jëfandikoo waneen werd sañ ngaa jëfandikoo beneen xisb bu jóge ci beneen nitu yàlla itam ku baax mën naa ne waaye nag la ca mat a mooy na ma nga ca ba xel jaare ko fa nga ko war a jaar bul jóg rek fétalal ko sa bopp kitam dafay laaj mu ne ndax ab murit am na sañ-sañu jëfandikoo weneen wirdu wudul wirdu almaxuus ni ki wirdu tijaan wala wirdu xaadir te kon mu ngi noonu waaw kitam dafay laaj mu ni dafa gis sëriñ bi bind ni wax ba li nafsika ala tamadi fa xiiratul wirdu min al awraad yi noonu ko waxee muy wax ndax kon nit ki sañ naa jël alxuraan def ko muy wirdam wala mu jël salaatu ala nabi def ko muy wirdam wala wirdul ma xuus la wala jël def ko muy wirdam xam nga loolu moom am na ci loo xam day delluwaat ci iskaliye bi ma doon parax léegi mooy ndax wird wi jëm charte la ci yoon yi wala déet léegi bu fekkee ne charte la moom te mooy li ma jàpp fokk du mën a ñàkk murid bi yor al wirdul maxuud bu noppee nag am na wirdu ci alquran ndax bokk na ci surut yi bis bu set war naa jàng dara ci alquran kon loolu ci wirdu yi la bokk téewut bu ko neexee itam mu jëlal boppam la ko soob ci alquran def ko mu wirdu boppam itam noonu bu fekkee ne ci ñi jàpp ne itam du chart boobaa it ku ne xam na ne jullit bi sañ naa jël dara ci alquran def ko muy wirdam waxuma sañ na ko sax waaye daanaka xaw naa doon lu war ndax jàng alquran ku ne xam na nga ne li mu bu doonul lu xaw warut waaye xaw na koo jege daanaka xaw na koo jege ngir wàccuwaay bi mu mbokk mi itam mi ngi laaj ci bayit wi Sëriñ Tuubaa di wax ni uktub liman axasa wirdi yaa karim mustaamilan bihi sawaaban laa yarim muy laaj ba xam ku ko ci defal ay leeral bayit boobu de xanaa moom it mi ngi dugg ci buntub rek yooyu sëñ bi wax ci werdo ñaan yi mi ñaanal ku jël werdo weeg yu demee noonu ci bunt boobu la dugg rek euh, ku ko jëfandikoo suñ borom defal ko tuyaaba joo xam ne du doog ba mukk yàlla nañ ci yàlla kitam dafay laaj mu ni ki nekk ci ab tarixa te jëlul wirdu moom lan mooy ab àtteem nekk ci yoonu murid ba noppi te jëlul wirdu loolu ba tey mi ngi dellu ci li ñu waxoon rek tariqa yi nga xam ne ñoom seen wird mooy tariqa ba xa tijaaniya masala wala qadiriya leer na ku ko jëlut bokkoo ci ci yoon wi it ba tey mi ngi dellu ci escalier bi ma waxoon léegi ku jàpp ne daal charte la ku ko jëlut mooy bokkut ku jàpp ne du charte boobaa moom mbir maa ngi dellu ci nikki ki bu ko neexee mu jël ko mu bokk ci li dool yi ngëneelam bu ko neexee mu bañ koo jël waaye ku ne xam ne ne jël gi moom même bu jàppee du charte it ku ne xam ne ne xaajuteem ak bañ gee jël mbokk mi da laaj mu ne ndax xasaayit yi mën naa wutu wird maanaam nit ki jël xasaayit rek moo xam wakaana xaqan wala taysirul asir wala mafatihul bisr wala benn rek def ko comme wirdul mahfuz ndax loolu mën na ko loolu moom xam nga li muy jëkk a indi ñu baal ma problème bi bi ñu war a jëkk wax ci xasida yi jëmm ndax xasida yi dama naan ñu baal ma ci waxit yi li ëpp ëpp ëpp ci nun murid yi fi ñu koy jaar bokk fi ñu ko war a jaar du du neex a dégg nag moom waaye fi ñu koy jaar bokk na fi ñu ko war a jaar ngir lan ku ne xam na ne néew ma dana wuti wér maaxus loolu ma waxuma ko waaye jëmmi xasida moom ku ne xam ne dana doon wér ndax ay azkaara ca nekk rek ba mu jeex ay salawaat ay tudd yàlla ay istighfaraat yu mel noonu rek ca nekk ak sant yàlla yooyu yëpp kon ku ne xam ne loolu ci buntu wér lay dugg bil maanal am ni ñu ko waxoon ci gannaaw waaye nag ndax ñu ngi koy jaar fi ñu ko war a jaar bokk yi xasida ñu ëpp ci ñun murid yii waxuma am na fi a weesuwut da ngay dox ba neex la dem ca jaayukaay xasida ba seet xasida gu la neex nga jënd wala diw ne la xasida sàngam nangam wala yu mel noonu wala xasida gu ñu wax ne daa gaaw ci xaalis wala daa gaaw ci nangam nangam nga wut tàmbali jàng daaw jéeg maag menn mbokk Serigne Mourtada Ndiaye ca Mourtani dañ doon laaj Cheikh Mouhamadou Ahmad Misk ne ko ndax xasida yi sëriñ bi def ndax jàpp nga ne warees na koo mën a jël di ko jàng nii rek ci lu dul isne biñ ko waxee lu mu njëkk tontu rek mooy daa istigrab maanaam wax ji maanaam da ko yéem daal maanaam loolu nuñ ko war a mën a xalaate sax nuñ war a mën a xalaate sax maanaam tëb tëb rek dem jël sa xasir jàng ko noonu jël noonu rek di ko jàng ko dégg ba maanaam loolu nuñ ko war a mën a xalaate daal ndax moom xamut dëgg-dëgg li ñuy dund fii xamu ko waaye nag sëriñam Euh, jaar seeni loxo te ñoom sëriñ bi tërbiya leen boppam ñoom lañ ko waxoon moom loolu la xam mu ne mukk loolu mënut a nekk xel xalaatu ko xel xalaatut loolu xel di jël genn xasiida daan da ngay jël di jàng rek nu la neexee ci lu nga ci am isni boo ci war a boo ci war a am boo xam ne day jógee fu mu a jógee ba def ittisaal loolu xel wuru ko xalaat wurtu mën a am daa di wax ne te dolli na sax ne waxuma leen waaye ci biir xasiida yi am na ci yoo xam ne sax moom jàng ko da day gën a amaat xutuura danger da cee amaat bokk na ca lam ci tudd daal misaal mooy xasiid ak euh, muqaddamatul xidma daal ne am naa ko fii ndax Serigne Abdou Samad mu Serigne Abdul Qadir day xaritam dañuy jokkoo par murasala lu bari mu wax ne yónnee na ma fi xasiida muqaddamatul xidma ak yeneen daa ak it xam naa yeneen ñu ko joxoon ci ay bokk daal ne waaye xasiida la goo xam ne xoo bi ma gisee xam naa ne gu am xutuura la nañ bàyyi xel na nag kii wax du ab am mi buy wax rek maanaam du am isaa gee mu toog noonu rek di wax xalaatam nañ bàyyi xel ne kii wax boroom xam-xam la ci sharia boroom xam-xam la itam bu xam tasawuf di ko dund xaj na loolu buñ ko waxee xaj na bu fekkee ne ñiy dégg daañu gëm li ma wax mën nañ ko gëm waaye xaj na ñëpp duñ xam waaye suñu ahmadu mi moom xam na jëm moom xam na ko baax moom euh, mu daal di wax ne lu am xutuura la lu am xutuura la lu mat a bàyyi xel daane am naa ko fii mi ngi sama maktaba suñu Abdou Samad yónnee na ma waa <coughs> waaye dama ko denc fii sama maktaba ngir tab di tabarruk waaye duma ko duma ko jàng sax du ko jàng du ma ko jàng di wax ne moom genn xasida la am gu muy jàng bis bu set muy jaawartullah loolu bu ko waxee ci ñun murid yu bari day woyof lool jaawartu daan ne genn la am ci gu jàng bis bu set muy jaawartu te Cheikh Ahmad ibn euh, Cheikh Sidi Ahmad ibn moo ko ci joxoon ndigal ci di ko jàng tam moom Cheikh Sidi Ahmad ibn Ismu Cheikh moo ko ci joxoon ndigal nga xam ne isne muttasil la ci am ni mu ko amee ci wér du maxuus daa dajee def lu wax lu am solo daan ne te man ndigal li ma am ci uma ci ndigal loolu daa wax na dëgg mbir mi daa mat bàyyi xel ne tënkuwut ci limub li ngay jàng ak bariwaay waaye mu ngi maanaam tënku ci kamiya waaye mi ngi tënku ci naw yàlla tënku maanaam quantité maanaam du quantité waaye qualité yëf yi ci la yëf yi tënku loolu lu mat a bàyyi xel la suñ mag ñii ñu dëkkaloon ay mag ñoo xam ne fekke woon nañ sëriñ bi nii ñuy jàng xasida nii léegi bokkut ak mag ñu bari ni ñu ko daan jànge nii nga xam ne foo tourné dajeeg benn waaye mu yor ab dukkeem nii daanaka tëlta liggéey tëlta def dara ngir loolu yor ab mawaaxi bu yor ci juróom-ñaar yoo xam ne da koy dajale bisu sat nii la koy jànge jàng juróom-ñaar loolu foo ko jële ak yeneen ak yeneen xamuñu woon ci suñ mag ñii sëriñ bi yaroon wala ñu yaroo ci sëriñ bi yaroon ñu daan jëfandikoo noonu dañ daan am ay dogi xasida yu daan am am ci ndigal wala sax léeg-léeg ay bayit ci xasida ab bayit rek ci xasida am ci ndigalul jëfandikoo ko nangami yoon wala nangam yooyu lañu daan jëfandikoo waaye ku ne xam na ne ci buntu tur yàlla rek yu mën a doon jëfandikoo dara ci tur ci ay aadal rek danger bu rëy a ngi ci adat yoo xam ne yow jógewut fu mu war a jóge danger nga ci boo xam ne lu ne mën na koo kon loolu ci tënk rek loolu doy na ci wax yaakaar naa rek